kon alhamdulillah kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna buntu numéro cinquante six di garab numéro cinquante six juróom fukk juróom benn wala chapitre numéro cinquante six walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko yëgle woon tey ñu war a tàmbali buntu bu bees buntu bi ñu génn xawoon na gudd jëloon nañu deux tomes <coughs> waaw bees ko ma waxe noonu Euh, ci archive yi mooy bu numéro vingt quatre ak vingt cinq tey nag ñu war a dugg kon ci bunt bu bees di garab bu bees ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum <coughs> amin ñu koy tàmbali yawmul ahad yi bésub dimanche premier jour le vingt-trois rajab mille gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam mu daal di tombeek dimanche 4 février 2024 kon ñuy ñaan borom bi tabaaraka wa taala mi defoon ñu ubbi bunt yu njëkk yi ba fi ñu tollu àggale ko ci jàmm yal na ko borom bi def mu àgg te mu nekk jëf joo xam ne bu muy nangu la wa ma dhalika ala bi aziz loolu jafewul borom bi tabaaraka wa taala kon al imaamul xaafiz nawawi mu ne baabu muy buntu garab numéro cinquante sept juróom fukk ak juróom ñaar mu ne baabul qanaati ah buntu buñ jógoon man xadis loolu dañ ko doon faroon def man xadis lañ mu jógoon gis moo doon xadis Seydina Anas ibn Malik muy xadis numéro cinq cent vingt et un mu ne woon wa an Anas ibn Maalik wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala Abu Talha li Ummi Sulaym loolu lañ ma joon gis kon nag <clears throat> buntu bi al imaam tudde ko baabul qanaa'ati baabu buntu al qanaa'ati doylu wal afaafi ak téye sa bopp waaw téye sa bopp ci loo xamal lépp loo xamante ne lu xaraam la téye sa bopp ci lépp loo xamante ne min safaasifil axlaaq ci nga xam ne jikko jikko yu suufe yi wal iqtisaadi waaye wal iqtisaadi di jublu fil ma'ishati ci wàllu dund mooy ngay dugg doomu ci wàllu dundu utal loo xam ne man da ñàkk waaw al mooy loolu mooy ci nga xam ne day diir rek li nga xam ne ca lay amee ngërëmu yàlla waaw ci wàllu dund nekkul di dajale noonu rek waaw di dajale comme ni ñu koy gis xadis mu njëkkandi déedéet li am solo mooy soxlaam su mu am boroomam fajal ko ko waaw ci wàllu dund moom maranaan du ko naranaan du ko taxanaan po euh, póoti waaw kon wal iqtisaadu fil ma'isha yem rek di jublu day dakk lu la doy te nga ciy am njëriñ yàlla ci wàllu dund wal infaqi waaye it di dépenser buntu bii day wax ci wàllu dépenser ci yoonu yàlla dépenser ngir yàlla wa dammi su'al waaye nag buntu bii bu waxee qualité yële doylu téye sa bopp di di di jéem a am rek di dakk loo xam ne lu dagat la ci wàllu dund tey dépenser waaye wa su su'al ngañ li nga xam ne mooy ak laaj waaw bëgg def ak laaj at-tasaa'ul nga def ko ak am métier di la euh, su'aal wa zammi su'aal ak li nga xam ne mooy ŋaññ li nga xam ne mooy ak kemande di courber l'échine saa su ne fuñ la fekk ngay tàllal loxo min ghayri darura ci loo xamante ne nii loru waralu waaw dinañu ñëw fii ci biir waaye lii altimaam imaam wax lu ama am solo la mooy du laaj yépp façon mànje yëpp lañu lañu lañu lañu xaraamal de moom moom lañ ŋaññi déedéet waaw ki nga xam ne moom du doylu parce que amul doylu xol man na am lu ne mais tout le temps day gis ne amul dara di wër nag ci kër borom alal yu baax yi borom alal yi boroom borom ba tànk yi ngir di fa kemaan ak ñi nga xam ne yaakaara leen dara dem fa di eh, saa mbay mayaan loolu moo bon waaye li tax mu ne wa dammi su'aali min ghayri darura mooy léeg-léeg darura day waral mooy nga nekk ci nécessité lor nga ñaan mooy li mas nañ ko fi wax ne <coughs> gaa yi nga xam ne dañ naan bo ji waaw moom waaw bëgg baña baña ñaan rek bañ a nekk di yalwaan rek moo tax yow naka ngay defi métier mu xaram naan parce que lii waaw baña kii rek waaw bañ a yalwaan ma ma moo gën def lu xaraam nga ne taxaw gën ngay am ameew yàlla yow jigéen koo xam day waaw ndax amul leneen lii mu gën lii waaw dina ci mën a dundal boppam yor ci ndeyam ak ko kii moo gën muy ma ne la waxoo dëgg déedéet waxoolu am laa wax mu demoon taxaw ci buntu Petersen wala Pompier wala Colobane wala ci ci ci ci garage bu Thiès wala yooyu wala marché boo boo maraîcher bu Pikine di yalwaan ma ne ak ci tali yi foo moo gën muy muy dem di jaay boppam ngir am lu mu dunde wala yaa billah nan ngay waxee ne defal lu xaram aywa parce que daa war a am moo tax muy def loo xam ne borom bee ko xaraamal nga naan lii moo gën yalwaan waxoolu am yalwaan daa am fu ñu ko ŋaññee. moo tax al imaam ne min ghayri daruura wa dammi su'aali ak ngañ li nga xam ne mooy di ñaan di tàllal loxo ci loo xam ne daruura waroo ko kon mooy bu ko daruura waralee kenn na ko ngañ waaw kenn ngañ ko waaw moo tax nit dina yalwaan di yalwaan kee mu nekk lu dagan ci moom lu baax ci moom kii mu nekk lu ñu ngañ ci moom parce que ñoom ñaar yemuñu xaal waaw waaw boroom xam-xam ya du nettali naan waa ji <laughs> rahmatullah alayhi da koo fekk ci poubelle yi muy lekk yoo xamante ne daganul quoi waaye ñaan ko lii daa xaraam ak lii waaw daa xaraam ci ku mel ni yow mais ku mel ni man xaraam aw ma ma lekk aw ma dara mbaam mii dee medd bii nii ma nekk ci di lekk nga naan ma ay te kenn nanguwoo maa jox <laughs> waaw kooku te keneen ki bu ci ñamoon day xaram ci moom parce que ndax faman turra ghayra barin wala aad gis nañ ko fi bi ñuy gis xadiisu kacaloo gi ambar bi kon noonu la al imam daal di tudde li nga xam ne mooy bunt bi walillahi alhamdu wal minna comme ni mu waxoon nag ci euh, njaalbeenu téere bi ne woon dina ubbee bunt bi bunt yi ci lenn ci ay aaya yoo xam ne karimaat noonu la def fii moom al imaam al xaafiz an-Nawawi muy tàmbalee ndax garabu nit ñu sell ñi mooy alquran ak sunna waaw mooy alquran ak sunna ñoom ay nañ biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira waaw ñoom seen ayn seen bëtu ndox boobu nga xam ne way ibadullah ñi nangu nekk jaamu yàlla yàlla di seen borom dañu koy jaamu ñoom ci bëti boobu la ñuy naane mooy alquran ak sunna waaw ba akbar te duñ yem ci naan rek waaye yufajjirunaha tafjira waaw nga gis ni nekk ay bunti yiw fu nekk daa ñu def ramification ci alquran ak sunna nit ñi di ko jële ci ñoom di jële ci ñoom di di di di baaxe ci ci ci à travers borom bi di leen baaxal à travers seen alquran ak sunna gi ñuy doxal ak a jàngale kon nag muy tàmbale kon wàllu njëkk bi mu ne qaala allahu taala ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha suratu hud aya six mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne ma min dabba amul lenn luy fil ardi ci suuf si duggal ci suuf si nag ci cosaan buñ ko waxee mooy loo xamante ne day ci nit ñeeg bàyyi ma yeeg njaay àll yeeg yooyu di dox ci kaw suuf mais kaw suuf géej yi ci lañu mooy même li nekk ci giir géej jën yi ñu doon gis temps yee ñoomin gaynde géej ñoomin bukki géej ñoomin jën ak ñoomin ñooyo ko lépp rek ah yéeg ah ñoo ñëpp ba ci ñu nekk ci dex yi ñoomin hippopotame ak façon yooyu ñoomin mbonaat ak ñoo ñëpp amul dara melen melentaan beeg lépp luy dukkat nit xar nag bëy lépp illaa ala allahi rizquha yiñ ci xam ak yiñ ci xamul lu dul ne yàlla mi dara warul moom mi dara warul moom moo war lool boppam borom bi kenn du lii daa war ci moom déedéet moom moo jël engagement moom borom bi te inna allaha la yuxlifu al-mi'aad nee na borom bi tabaaraka wa taala jamais mu wuteeg li mu dige moom moo jël engagement ne lépp luy dëkk luy dukkat yàlla moo jël engagement ne la muy wërsëgam man maa ko res maa koy def man borom bi maa ko garanti waaw akbar kon sawaay doo doy do yow li ngay dem di sàcc mbaa ngay wuuruj mbaa ngay def leneen ngir am ko yàlla nee na li nga war a am bind naa ko ba pare bi li fi am nag mooy ñàkk a doylu waaw ñàkk a doylu ak yàkkamti sa wërsëg moo am na ñoo xam ne nit ñi dañ leen di bëgg a defal benn affaire benn kado bu baax mais ñu sàcc walla ñu def dara waa ji xam ko arrêté lépp te la mu sàcc par rapport ak lañ ko naroon a jox mais du sax un franc mu ngi mel ni ñu ne la un un centime la jël ci loo xam ne nekk 1000 euros lañ ko waroon a jox mais mu sàcc waa ji jéppi ko ba joxu ko dara képp kuy dugg di dox bu dee bàyyi ma bi melentaan fourmi bi nekk ci biir pax mi yàlla nee na man maa koy wërsëgal maa koy jox bu dund kon yow nit lan ngay sàcc wala yàkkamte di détourner xaalisu jàmbur ah di wuruj di fen di def ay mbir ngir am loo xamante ne looy dunde la looy lekk singom booy yëy caaf jooy lekk mburu mooy lekk pizza booy lekk tacos booy lekk ceeb booy lekk xaal booy lekk banaana booy lekk tax ngay wuruj di kàcc di nar te borom bi nee na man maa garanti lépp luy dund tamit te loolu di dukkat li ci mooy doomu aadama waa borom bi nga xamante ne nii moom dina assurer xorondom bi ci biir bi ci biir kàmbam dund yow doomu aadama bi nga xam ne nee na wala qad karramna bani aadama borom bi bàyyi la wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha lëkkaale ma bunt bi mooy kon nag danga ko xamee doylu de toute façon lépp loo war a am yàlla bind na koo pare te nga fexe di def effort ngir am lu la yàlla jox da ngay doo ci jot waaye it képp ku la nar a xañ li yàlla bind ngir yow day sonn mais ci jot par force suuratu Huud aaya six mu ne wa qaala ta'aala al imaam al haafiz an-Nawawi kon lëkkaaleen fi ñu jóge mooy doylu téel sa bopp ci lépp loo xam ne fagguwuñ mu xaraam la al afaaf te jublu ci wàllu ut loo xam ne lu dagan la fil ma'iisha ci dund waaw lépp looy dunde na lew nekk loo xamante ne nii yàlla mi lay gis xam na ndax yow est ce ko amee dagan naam daganul dee ko sóoraale bu la kenn gisul moom mu ngi lay gis fa in lam takun tara fa innahu yaraak boo ko gisul xamal ne borom bi mu ngi lay gis mu ne wa qaala ta'ala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut neex للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف yaxsabuhumul jaahilu agniyaa'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna an-naasa ilhaafaa. suuratul baqara aaya 273. sunu boroom tabaaraka wa ta'aala mu wax mu ne. wa qaala ta'aala boroom bi nga xamante ne nii. moom de moo kawete yéegut ba léegi nee na ñeel na way ñàkk ñi alladina ñi nga xamante ne ni uhsuru dañ leen a tëj waaw dañ leen tëj danoole da danaa tëj waaw mu ne ñoo ñëw fii ci yoonu yàlla dañoo nekk ci yoonu yàlla ba tax lu bari manuñ cee jot waaw lil fuqaraa alladhiina uhsiru nga xam ne dañu tëj ci yoonu yàlla la yastati'una ba moo tax manuñu darban fil ard dem di voyage yi di di entreprendre ci kaw suuf di dem di uti lu ñu dundee waaw yastabuhumul jaahilu ba loolu moo tax ñi nga xamante nii xamuñu seen état xamuñu seen cas xamuñu li ñu dundee li ñu nekkee armiya da leen di jàpp ne ñii ñoom kenn leen a riche ah. ñii wa woomal waay lu tax nit ñi jàpp ko ndax mina ta'affuf mu ngi jóge ci seen sàmm seen téye seen bopp ci lépp loo xam ne lu xaram la sàmm waaye yow mi yàlla may bëtu xol alhamdulillah yow mi yàlla may ak seetlu ta'rifuhum di nga leen ràññee di nga leen xàmmee di siimaahum ci seeni màndarga te ñoom bokk na ci seeni màndarga laa yasaluuna an-naasa ilhaafa di laaj ñi ñi di insister doo leen gis ñuy laaj kon dammu su'aal wa dammi su'aal min ghayri daruura waaw di mànjee di ñaan di tàllal loxo ko ñaan saa su ne yaa ngi ñaan mu ne ñoom jamais laa yasaluuna an-naasa waaw du ñu nekk ah di di di di di di di di di di di laaj nit ñi ak insistance déedéet waaw waaw waaw waaw di leen importuner comme ça déedéet loolu la borom bi bon aay bi nag mu ne wa ma tunfiqu la ci la ci teg mu jeex min xayrin fa inna allaha bihi alim te lépp na loo xamante ne moom ngeen dépensé min xayrin ci yiw ci seen alal yi yëg leen na boroom bi de ku ko xam la aaya bi muy suuratul baqara aaya deux cent boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim eh, am nañ ci ay gis-gis waa lil fuqaraa alladhina uhsiru ñooña am ci ñoom rahmatullah alayhi ñu ne moo ñii ñooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ci saxaaba yi te nekkoon mag nga xam ne usiru fi dañ leena tëj ci yoonu yàlla mooy yoonu yàlla bi nekk muy l'islam dafa tax gaa yi embargo leen waa Quraysh ne bu kenn jëndati ci ñoom bu kenn jaayati ci ñoom bu leen kenn jaayati bu leen kenn jëndalati seen dara waaw mu ne ñoo am ñu ne ñooñu la waaw uhsiru fi sabilillah moo tax laa a yastati'una darba mënuñoo def benn pàggute ci kaw suuf di woyaaseeka yaxana ak am lu ñuy def parce que gaa yi leen embargo waaw waaw mu nga xam ne nee nañ ah doo jë duñu jënd ci yow koo jaay faalewuñu la ah kon nag loolu am ñu ne loolu la nga xam ne lool moo tax mooy tëj gi ñu leen tëj waaw loolu moo tax tëj gi nga xam ne moom lañ leen tëj duñ mën a commerce duñ mën a faggu moo tax mu ne ñoom laa dara darban fil ard ba pare noonu ñu mel nga xam ne ba amoon nañu mën a laaj buntu laaj ubbeeku woon na ci ñoom ndax soxla nañ ko mais dafa am ñoo xamante ne duñu laaj waaw duñu laaj laa yastati'u la la la la wa laa yas'aluna an-nas déedéet ñoom du ñu fi nekk di laaj nit ñi euh, euh, euh, ilhaafa mukk waaw di di di di insister mooy mooy mooy alaxa waaw mooy alaxa di insister ndax mooy di laaj avec insistance bay sonal waa ji ngay laaj kon nag mu ngi noonu mu ne ñii nag loolu du lenoon dal am ñu ne bon ñii ñii du ñooñu kese ah waaw du ñooñu kese mooy ñi nga xamante ne nii ah, ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii ah, ah, jihaad ji ñu waxoon jihaad ji moo tax dañ cee nekk ba yu bari mënuñu koo am nekk ci chantier yàlla yi yi nga xam ne manula taxaw la taxaw lu dul am ñu ko taxawe te fir fardu kifaaya la il faut am ñu ko taxawe ñoom ñu daal di koy taxawe nag tax lu bari la yastati'una darba lu bari ci loo xam ne ak fag gu win la ñoom bu ko man parce que responsabilité yi ñor waaw rawatina bu dee réew lañ moo xam ne luñ nekk ña nga xam ne ñooy taxawee loolu suuf suuf suuf suuf suufa leen ëpp valeur ca ca ca jiite réew ma wal iyaadu billaah ndax xamuñ xamuñ gëddu xam-xam li borom xam-xam yi di def bu bu bu réussir délinquance wàññeeku bu baax alal yi ñu def wàññeeku waaw waaye. ay fardu kifaaya la en tant que yoo xam ne bu ko bu ko kenn taxawloon ñéppay am bàkkaar te borom bi mën na leen a eh, dajal mbugalam ñun ñépp kenn du rëcc waaw kon ñooñu noonu nga xam ne dañoo nekk ay way ñàkk ñàkk jëm ci kan ilallah dañoo ñàkk aajowoo seen borom waaye dañoo ñàkk ci wàllu am am nii nga xam ne uhsiru fi sabilillah njàngale toppatoo xam-xamu diine waaye toppatoo ay xale yoo xam ne dañ leen a war a yar toppatoo ay orphelinat yoo xamante ne il faut am ñu ko yor pas bàyyi rek laykaar yi banu laykaar yi di leen jàngale ci ay ay ay ay ay ay chanson ki yoo xam ne gi gi ëllëg ci biir la leen di yàq seen daraay diine boole wuñ ko ñoom ñu jël ay engagement ne centre yooyu ñoo koy diré ñoo koy yor ñoo ci ci ñu nekk ci yoo xamante ne man da ñàkk ñu nekk kon posteru fi sabilillah yuti'una darban fil ard xam nga ci mel noonu manu la def ni yow employé bi yow salarié bi nga xam ne da ngay xëy dem ca fa ngay liggéeyee def lii bu weer dee ñu fay la moom daa man a def lool bu defoon lool kan moo yor ñëli a heure boobu xale yi ñu war a jàngal xamal leen seen diine yar leen teg leen jox leen yarub diine ba ñu mën a tekki àddina ak àllaaxira ñooñu bu dee ñi koy def dañuy def da dañuy def ni salarié yi de di dem di xëy feneen tam noo koy def loolu bokk na li tax affaire bi doxatul mooy li ma la doon wax la léegi man li ma gis njàngaleem diine képp ku koy def dóoral say prix léegi nag nga doose ki nga xam ne mën naa fay ku mën da fay bul exclure ne ku mën la fay rek nga exclure ko déedéet mais loolu cas par cas la mais dóoral say prix waaw waaw parce que sinon yow gaa yi ak lañ lay bàyyee wa axidun ajral xadiisi qada'u jamaa'atun wa axaruuna samahu wa axaruuna jawwazu liman su'ida an kasbihi faxtira haaza wa qubila la imaamu Suyuuti wax rahimahullah waaw daynent bay saat saam waxoon na inna awlaa maa yu'xazu alayhi al-ajru kitaabullah aw kitaaballah li gën a yey lu nit di jël pay mooy téere Yàlla waaw waaw te nit yi jamono ji lépp lu gratos dañ koy ñàkkal fulla ba pare yow en plus doo ci génn yow sëriñ daara non dóoral say prix comme le font les internats ayyadahumullah comme ni ko internat yi di def waaw kalafee dugal sa doom lu weex tal la teg ci taabal bi jël engagement weer wu ne wala trois mois yu ne wala annuellement yéenay seet mais diñ ko dóor ci taalal ñu door a sa doom bu ko defee yow say soxla di ci faj wa axiru ajr al hadith am na ci waroon xam-xam yi ñoo xam ne dañ ko doon jàpp kab kal imam ah kal imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi waaw wax naan ku mel noonu bu leen jëlee ci moom dara ñoom soxba eh, eh. fuqaraa yi bu leen non non non kii <laughs> waaw parce que loolu day indi loolu ñoom imam Samba nan fuqaraa yi bu leen jëlee ci ñoom hadis parce que dañuy kàcc <laughs> waaw parce ñu bari ñenn ñi tem ñu ñëw di fexe di jàngale ay hadis ngir lan ngir am koppar <laughs> waaw ngir ami koppar képp mooy kooku yëfi yàlla bokkut boo taxit dóor prix tamit il faut savoir na la yàlla tax a jóg ah. voilà bul dem nag ba affaire bu omnibulé yow yow léegi xaalis kese nga nekk un mercantilisme fini non loolu moom du affaire bi waaw waaye am na ñeneen ñu ne bañ a mën a ne bañ a laaj prix am ñeneen ñu ne non dañ koy per ñoo xam dañ koo joyal ne loolu ma ne ñor naa ñu ne non dañ koy doser waaw li man soxee koo xam ne dañ koo préoccupé an kat bi ci mu uti faggu faggutin faggu fagguteef bu dagan bu mu mën a dundale boppam ak njabootam yéen manu ngeen yi ba pare naan aywa te xale yi kenn du yalwaan te yow itam waroo laaj lu cher parce que ah oustaz eh, yi yi <laughs> te dem mille francs la ne oustaz ñu mille francs lu mu jar ak taaya ju baax da koo mën a am ci mille francs cinquante mille francs mukk loolu lañ leen laaj ñu ne ni mu seeree te gis nga seen doom bi nga xamante ne français lañ ko yóbbu ci école français bi weer wu nekk ñu dagg ay vingt mille la ñuy fay par weer ba quinze mille mais déranger wu leen waaw mais bii nag waa ji otage bi neen mille francs mais otage bee ko def mille ah. trente mille laa wax école bi lu muy laaj vingt mille man trente mille laa laaj gin leen a diyee rek <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> kon loolu euh, lu am am solo la ndax dañ ko dañ koo préoccupé am kas bii ñoom ñooy oxsiro loolu it day duggaale ci mbir mi am ñu ne loolu la oxsiro fi sabilillah la yastati'una darban ba mënuñoo dem di wéy di dox ci kaw suuf di fàgguri di dem di def seen commerce di def import export waaw même bu dee ne loolu man naa ànd ak njàng mi comme ñoom <laughs> Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat Abu Saalih taalibe imaam Abu Hurayra taalibe Seydina Abu Hurayra la te gis nañ ko fi ñaata woon ci yi import export la doon def di jële diw yi Medina di yóbbu Iraq di jaay ak i bër ak yooyu ba pare di jàngalaale xadiis moo tax waa Iraq ñu bari daal di yor ay xadiisam te moom Medinois mais comme que day doon dem nga gis ne mooy euh, activité bi nga nekk warulaa ñaan te topp diine warulaa toppatoo xam-xamu diine je suis un médecin oui je suis un mais man warula tax sawaay sama diine ma délaissé ko déedéet xam-xamu diine bi ma avancé ci wala boog li ma nga xam ma ak samay acci ma préserver ko de loolu contradictoire waaw kon nag fii nga gis ñii seen melo yiñ mel ndax dañoo sàmm doylu moo tax la yasaluuna an-naas waaw nekkuñ di laaj nit ñi ilhaafa loolu di insister loolu mooy la mooy damm su'al parce que di laaj avec insistance yooyu dafa nekk loo xam ne dañ koo ŋaññ moo tax borom bi de ñii mu tagg yoruñ jikko ju mel noonu kon al imaam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu mu teg ci beneen aya mu ne wa ta'ala walladiina izaa anfaquu lam yusrifuu wa lam yaqturuu wa kaana bayna zaalika qawaamaa. waaw suuratul Furqaan aaya 64 mu ne kon borom bi nga xam ne moo kawe te ak kaweem jógewut ci gii nee na walladiina fekk mu doon tagg ibaadu rahmaan yi. mu ne bokk na ci seeni jikko walladiina te ñoom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñee jaamu yàlla yooyee nga xam ne dañoo fees dell ak seen borom tabaaraka wa taala mu ne walladiina idaa anfaqu mooy ñi nga xamante ne bés bu ñu dépensé bu ñuy dépensé ah lam yusrifu du ñu yàq du ñu pasar pasaree walam yaqtu waaye nag du ñu ngott de wa kaana bayna dhalika qaama te day nekk diggante ñaar yi fa lay ut taxawaay mooy ci lii mooy le juste milieu moom ci noonu lay nekk waaye nag nekkul yàqkat waaye nekkul ku ëppal ci wàllu dépense kon mu ne suuratul furqaan aaya 64 voilà li muy tag bi ñi nga xam ne ñooy wa ibaadu rahmaani alladina yamshuuna ala al ardi hawna wa idaa xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama walladina yabiituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama walladina yaquluuna rabbana asrif anna adaba jahannam inna adabaha kaana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu walladina ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama walladina la yad'una ma la ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bilhaqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudaaf lahu al-azaabu yawma al-qiyaamati wa yaxlud fii muhaana ba ne mu jeex kon walladiina idaa anfaqu kon mooy moo al imaam ne wal infaaq baabul qanaa'ati wal afaafi wal iqtisaadi fil ma'iishati wal infaaq mooy buntu bi wane ngëneelu di dépenser moo tax ñii bokk nañu seen jikko yi ñuy ibaadu rahmaan yooyee nga ne jaamu yàlla bi ba dell jër ma de bokk na ci seen melokaan mooy ñoom dañuy dépenser ida anfaqu buñ ñëwee bay dépenser ci seen wàllu am am lu leen yàlla jox ci wàllu am amu matériel xaalis walla matériel yooyu yu yusrifu du ñu yàq de du ñu fekk loo xamante ne nii sans wa koy def ñu joxe ci deux cents waaye walam yaqturu waaye it duñu ngott de duñ fekk loo xam ne cent wa koy def ñu ciy joxe quatre-vingt-dix-neuf déedéet wa kaana bayna zalika qawama yàq ak ngott foofu lañ teg curseur bi te foofu mooy al wasatiya kuntum xayra ummatin ukhrijat lin nas waaw wa xayrul umuri awsatuha la yonent bi alay saa saa li gën ci mbir yi diggu doomu ñoom dañoo diggu doomu mooy al iqtisad fil ma'isha ñoom noonu lañ mel kon nag gis nga kon dépenser la ca baax mooy al iqtisad mooy al al al tawassut al wasatiya waaw bul bi bay ba ba pasar pasaree parce que da xew waaye bul war a joxe dépense mott ba yow gaa li nga war a joxe man di ko ko bul def lool kon nag mu ngo lu kaalibaa buntu baa ngoomu de dépense mu ne wa qaala ta'ala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut te bii mooy xadiis bu kii aaya yu wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun maa uriidu minhum min rizqin wa maa uriidu an yut'imuun. suuratu zaariyaat taseeba buy waaj a jeex. mu ne borom boobu gawe te yeegul nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun mu ne bi nee na wa maa xalaqtu man binduma al jinna jinne yi wal insaan nit ñi illaa lu dul ndere li ya'budun ngir ñu jaamu ma man dong di ma wéete maa uridu minhum min rizqin man borom bi leen bind binduma leen ngir di sàkku ci ñoom li nga xam ne mooy wërsëg waaw du loolu laa nam ma ci ñoom du ñoom laa loolu laa nam ma ci amal gi ma leen amal wa ana wa maa te man namuma ci ñoom an yut'imuna ñu ma yeel man borom bi laa ta'khudhu borom bi ngëm meen toog nelaw ak conséquence loolu du ko fekk du ko jàpp waaw kon binduñu ngir ñu koy defaral ak soowam wam bu doon mën nañ koo waxe noonu déedéet suuratul Zaariyaat aaya cinquante six ak cinquante sept kon mooy borom bi dañuy wax ne ndeke jin jinne nit benn objectif l'objectif de la création c'est l'adoration d'Allah li tax yàlla feeñal jinne nit mooy ngir ñu lan ne ñu jaamu yàlla ñu wéetal yàlla looloo tax ñu bind leen binduñ leen ngir leneen boroom bi xamal leen ne man soxlaw ma ci yéen wërsëg bal ci teg ne inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin dëgg bi huwa ar waxul huwa ar-raziqu de ar-Razzaq huwa ar mooy aji wër sëgale akoon ñi quwwatil matin borom kattan gu dëgër gi aka wër sëgal leen lu ko yomb la wama lu yomb borom bi la te def na ko ba pare ku nekk bindal na la li ngay am wa yu'maru bi katbi rizqihi bokk na li ñuy digal malaaka bi buñ la ëmbee mu bind waaw sa ajal sa rizq sa wërsëg ndax sa'id wala ngay doon wala shaqi wa ajal yii ñaata nga fiy def yooyu yëpp bind nañ ko waaw Allahu akbar waaw ak amal yii lañ fiy jëf kon loolu yow borom bi da koo fàggu laata ak nekk fi di nekk la la ko utal waa léegi shaytaanu maa gharraka bi rabbikal kariim alladhii khalaqaka fa sawwaaka fa 'adalaka fii ayyi suuratin maa shaa'a rakkabaka way way nit ki maa gharraka waaye looy xoole bañ lay war ak abal la moo la war way doomu aadama bi yow gis na lu la fi war ci sa borom bu tedd bi mi nga xam ne moo la bind yemale la matal sa cër yi matal la def la ni nga mel teg la fi ahsani taqwim fi ay suratin ma sha'a rakkabat ba la ko gënal ci melo yi loolu la la tëgg loolu la la tëgg muy mu jox la forme Seydina Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam al adami la forme adamique waaw ndaw sharaf léegi mu wër lii lépp mu garantil la ko nga bàyyi ko fi topp iblis ak i taalibim te nag képp kenn ci ñun ku tubaab bi waxoon yii nga war a jël avion ku ñu la ci ne woon hôtel da ngaa gañe benn wala ah Paris la France gouvernement de Paris la France moo la invité ci li nga xam ne caaxaan yiy xew ëllëg waaw yow vous êtes parmi les invités de monsieur le président de la République française waaw wala ñu ne ah u jaa jiiri buurub Makka moo yónnee ay billets comme ni mu koy defe ci réew yi président yi ay nit ñoo xam ne leen tàmm ñu ne sont les ce sont les invités du roi d'Arabie ak saoudia nga ñëw gis nga ñooñu amul kenn koo xam ne bu ngeen di dem da nga naan yee waaye sama carte bleue bi naa ko yaraale bu ma demee foofu bu wóorul bu ma amul lu ma lekk <laughs> ma xool nu may def xalaat boo yóbbu carte ba kay c'est pour jëndi sëriñ mais carte est-ce dund ko ba koy dund tëbb ak ak tamit may fay hôtel ak yooyu xalaatoo ko ndax yow mais l'invité du roi dugalaate la lépp kenn ci ñun du traverser xelam te loolu moom waxu la ne garantie na la ko de dana jaw dañ na la rek mooy invité du roi ci nga yow ci nga déduire ne loolu lay demee ndax aada ji noonu la tax nga bàyyee sa lépp da ngay tëdd ba xaram jàpp ne suba je me réveille à l'aéroport de Jeddah waaw ou de Riyad et après escorte ànd ak présidentielle ah ila palais bi nga xam ne moom la ma pré euh, euh, le roi d'Arabie saoudite daal di waajalal ngir ñu nekk fa après nag ñu defal ñooy kii ñu dem aj aj gu neex daal di kii mooy de ñu daal di ñuy euh, kii Allahu loolu moo ci am benn dut waa léegi te garanti ko loolu de mais yàlla nag mi ne man maa garanti lii doomu aadama bi nga teg ci ne jul bu dee yéeféer bi moom de façon kooku xamul dara mais yow gën a jullit ga borom bi wax yii leeral sa yonent alayhi salaam leeral la ko ah, mais malgré ça daal fii ku fiy ut lu dagan doo dundu walla yaasu billah gis nga gis nga bi quoi gis ñàkk teggin bu rëy gis nga kooku bu xëyee naan la alhamdulillah yàlla rek lañ yaakaar waxul waxul kooku jaami yàlla yi comme le président de la république française ah, le roi d'Arabie saoudite ñooñu la gën a am kóolute kay yàlla wal iyaazu billah <laughs> Affan kon sawaay kon de waaye waaye boo utug dund jublu ci li nga xam ne moo daganta moo lew mu ne wa amal ahadis léegi loolu kon fii la yem ahadis yi bii di ñëw loolu biir bii di ñëw léegi nag kon foofu la al imaamu yem ci wàllu euh, li nga xam ne mooy euh, buntu bii nii ci wàllu euh, mbëmbëstal mi lim tàmbalee ci buntu bu nji wàllu njëkk bi alquran ah fii nag hadith yi war daf indi seize hadith mu commencé hadith sayna Abu Hurayra bi ñuy gis insha allah bii di ñëw hadith cinq cent lay tàmbalee ba hadith numéro cinq cent trente-sept ah, la seize gonte nga ne walaa dal ma dégg man lay tàmbalee man la cinq